ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxuseyn ibn ali bin abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma agsi woon nañu ci jotaay bii weesu doon gis xadiisu Ammaar ibn Muawiya ad-Duhni nga xamante ni qad rawaahu al imaam ibn Jarir ci yoonam waxoon nañ la wa fi haaza al sanadi da'f sanad bi am nag faiblesse gu ci ne mu ne woon qultu li abi jaafarin mohammad bn ali bn alxuseyni radiyallahu an aljamic xaddisnii an maqtali alxuseyni xatta ka anni xadartu <coughs> mu ne woon daf man dama laaj man adduhni dama wax abu jaafar di muhammad bn ali bn alxuseyn ñu gën koo xam ci seydina muhammadul baaqir radiyallahu taala an iljamic ma ne ko nettali ma an maqtali alxuseyn ni nga xamante ne noonu lañ faate seydina alxuseyn bn ali di sa maam ndax mooy maamam ndax Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn zey seydina Zeynul Ali ibn Abi Taalib mooy waajuram <coughs> moom moom seydina Abu Jaafar Muhammadul Baaqir <coughs> mu ne ko nettali ma nan lañ faate sa al Ali comme si man dama ko fekke woon <coughs> ñu ngi woon ci loolu lañ ne woon ndax <coughs> Seydina al-Xuseyn bi nga xamante ne nii ci la comme niñ ko tudde woon <coughs> Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan génne àddina daldi woon def ngir ñu mën a <clears throat> jaayanteeg doom ji bu fi jógee am na ñoo xam ne d'accorduñ ci woon doon seydna al xuseyn ak seydna abdallah <clears throat> ibn zubayr ibn al awaam mais am na ñeneen waxoon nañ la seydna abdurrahmaan ibn abi bakr waaye it <clears throat> ñi ci d'accordoon ci saxaaba yeeg ñeneen du ñoom ñépp dañoo dañu ne nañ ci d'accord noonu parce que noonu la war a demee déedéet dañu ne <clears throat> ñenn ñi dañoo ñu ci bari ci ñoom dañ cee dañ cee topp ngir fitna bañ a bañ a bañ a bañ a dekkiwaat waaw waaw ndax nag umma bi a tant souffert waaw li ñu souffrir dafa bari <clears throat> ci xare yi nga xam ne ñoo am. depuis maqtalu seydina Usmaan ibn Affaan aleyhi ridwaanul mannaan xare yu bari jaar fi Jamal Siffin yeneen ak yeneen ba ni nga xamante ni nii noonu la seydina Alxasan ibn Ali ibn Abi Taalib di dajale nit ñi jël li nga xam ne moo doon xilaafa gi daal di koy jox seydina Muawiya radiyallahu taala anhu wa ardaa <coughs> eh, ñu bari loolu lañ doon bañ fitna jógaat ndax buñ ne woon déedéet ndax buñ ne woon déedéet <coughs> mooy mën naa indi ay xare yu bari comme tamit ni nga xam ne noonu lu koy indee ci ñi ne ci ñi nga xam ne ñoo ni déedéet duñ ko d'accord comme ni nga xam ne noonu lañ gisewoon wàllu côté Seydina Abdallah ibn Zubayr ak ni mu mujjee mooy ne <coughs> yi pare woon nañ ngir dammaate képp koo xam ne nangu woo woona eh, boom ñi képp koo xam ne nanguwoo wommatu ci li nga xamante ne nii <clears throat> mooy d'accord autorité Yazid mi te loolu moom la Mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu <clears throat> waxoon Seydina Abdallah ibn Zubayr bi mu Makka loolu la ko conseillé woon ni ko yii nii yépp jaru ko parce que moom xamoon na ni fitnaa ciy jóge ba ni nga xam ne ni lañ ko faate faat bu metti sax ñoom a Hajjaaj ibn Yuusuf as-Saqafiyu daldi koy pendre fa nga xam ne mooy bunt Makka ngir mu nekk ibratan liman i'tabar <coughs> mu nekk yeewuwaay képp koo xam ne kon am nga lenn looy naan looy laam-laamee ci autorité yi xamal ne ni ñu def kii noonu lañ lay def ba mawlaana ibnu Umar radiyallahu romb li nga xamante ne nii moo doon kooram fi ñu ko fa àndum naan waxoon lii lépp waxoon naa li ne lii jaru ko woon ñu bari nag looloo tax ngir bañ fitna moo tax ñu nangu xilaafatul mafdul ma xadratil fudala ñi nga xam ne sax ñoo ko gën fuuf waaw amul kii faadila fi newoon déedéet fudala yi ñoo fi newoon xam nga ne moo saxaaba yonent bi alayhi salaam ñoom ñépp ñoo féete kaw junni yoon ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Yazid rawatina Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala wa huwa minhum ay min as wa huwa rayhaanatu rasulillah alayhi moo taxoon ñu bari ne comme que xam nañ ne noonu lay mujje rek xare yi di am fu ne moo taxoon ñu mujj jaayanteeg ak li nga xam ne mooy li xew ngir bañ a fitna ngir bañ deret yi tuurooti waaye loolu <coughs> loolu avi woon mooy loolu masala ijtihaadiya la ñoom noonu lañ ko gise waaye am na ñoo xamante ne nii ñoom gisewuñu ko woon noonu am na ñoo xam ne gisewuñ ko woon noonu ku mel ni seydna al xuseyn mi ak ñiñ la tuddal sànk muy seydna abdallah ibnu zubayri ibnu al radiallahu taala anhuma wa ardaahuma kon ñu ngi woon makkatal mukarrama <coughs> dépassé woon nañ ko sax pour rappel zaadaha llahu tashrifan wa takrima seydna al xusayn ba mu fa demee moo ko ibn ibn zubayr radiyallahu <coughs> ah, mu dégg ah, waa Irak doon ko bind ay waa Kuufa waa Iraq doon ko yónni ay lettre yu bari di ko yónni ay ndaw ngir mu ñëw ndax ñoom it reconnaître ñu autorité Yazid ki ñu reconnaître mooy ki nga xam ne mooy Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mooy reconnaître ñu autorité Yazid ibn Muawiya ki ñu reconnaître mooy seydina alxuseyn ibn ali radiyallahu anhuma wa ardaahuma eh, bi mu baree nag kon ngir leerlu ci la leen yónni woon ki nga xam ne mooy leerlu ki nga xam ne mooy seydina muslim ibn aqil ngir dem leerlu xabaar boo bële ndax yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu waaw du ko waay wa ñu wax rekk ñu jàpp ne loolu la déedéet leerlu daa bokk ci mbir yi waaw te tamit <clears throat> nekkul woon ne sax Seydina al-Husayn radiyallahu anhu mooy amul woon confiance ci ñoom waaye innal amra jalal mbir mi dafa rëyoon lool du lu ndaw waaw mbir mi dafa rëy lool du lu ndaw malgré lettres yi bind tur yi ñu def ci bind ci ci biir ci biir këyit yi ne ñi ñépp ñuy ay milliers c'est des milliers yow lañu reconnaître te yow lañuy xaar ngir jaayanteeg yow loolu dafa nekk loo xam ne lu rëy la mooy li nasaraan bi di wax rek la confiance n'exclut pas le contrôle wóolu naa la dàqut ci des na contrôler kay loolu sax day wane ne wóolu giñ la wóolu mu yónni woon doomu baay te xam di seydina muslim ibn aqil ibn abi taalib radiyallahu anhuma mu joxoon ko fay instruction comme niñ ko gisa woon ci riwaaya bu ad-Duhni an abi Jaafar Muhammadul Baqir ibn Ali ibn al-Husayn ibn abi taalibin radiyallahu taala ahli beyti rasulillah salawatullahi wasalaamuhu aley mu ne ko woon yow muslim demal Kuufa nga xool lii nga xamante ne nii ñoom lañ ma wax ndax noonu la deme ba pare mu bindaale jox ko ne waqad ba'astu ilaykum axi wa ibn ammi wa thiqati min ahli bayti wa amartuhu an yaktuba ilayya bi xaalikum wa amrikum fa ida kataba ilayya annahu qad ajmaa ra'yu ra'yu mala'ikum wa dhawi al-fadli wal hija minkum ala mithli ma qad ma maa qaddamtu bihi maa qaddamat bihi rusulukum wa qara'tuhu fi kutubikum uqaddimu aleykum inshaa allah loolu nag mooy xadi loolu ci imaam tabari la lii nii ñu liir nii mooy côté bii mooy riwaaya biñ la waxoon mu ne woon foofu dafa bindaale ne leen baa leen yónni naa leen sama mbokk mi li sama doomu baay tax nekk sama homme de confiance ci sama waa kër man al-Husayn radiyallahu anhuma digal naa ko nag bu ñëwee ba gis ne daal yéen ñépp booloo ngeen seen kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy les hommes de décision yi ak seen njiit yi daje nañ ci li nga xam ne moom laa liir ci këyit yi ngeen mu bind leet yi ngeen ma yónnee ak ndaw yi ngeen ma yónnee mu daldi may aviser wax ma ko bu ko defee man bu dee noonu la demee ma daal di ñëw ci yéen bu soobee borom bi subhaanahu wa ta'ala Euh, léegi buñ delloo ci riwaayu muslimum na kii bu bu bu Seydina euh, euh, Muhammadul Baqir bu at duhni bi kon gisoon nañ ni bi nga xam ne ci la muslimum na Aqil agsi nee na dafa dal ci kër ku ñu naan Awsaja bi mu dalee ci këram mu daldi fay gaay yi commencé di ñëw di jaayanteek moom mooy mu leen di nangul jaayante gi nga xam ne ñoom moom lañuy jaayanteek Seydina al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala wa ardaahuma bi nga xamante ne nii ci la nit ñi ñu toll ni isna ashara alfan douze mille personnes jaayanteeg Muslim ibn Aqil bil Kuufa am benn waay boo xam ne ci les partisans de Yazid yi ibn Muawiya ñëw ci gouverneur bi fi toogal nag nguur gi muy Seydina Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd radiyallahu anil jami' mu ne ko yow xaw ma dangaa faible wala boog innaka da'ifun aw mustad'af qad fasada xawma dangaa faible wala boog dangaa am faiblesse li nga gis mooy ñii dangaa am ab faible seen côté mooy mënoo leen a def dara waaw mooy ñoom rien que muslim ibn aqil aksi day jur ci yow ak faiblesse goo xam ne ndax am nga <laughs> moom loolu la ko jàppe <laughs> da ngay gis nit ku tar mais am na nit koo xam ne moom moom taraayam du ko gis ak lu man di def garawul ci moom waaw mu ne ko yow nag dafa mel ni looloo la dal xaw ma dangaa faible walla boog dangaa am benn faiblesse envers kii ba mënoo ko def dara waaw ñoom ñii seen nekk fi dañ laa néewal doole ba doo réagir ci lii xat fasadal balad mais dëkk bi yàqu na kenn reconnaîtretul autorité bi nga xam ne moo fi ne muy Yazid ñu ñëw di jaayante koo xam ne fële la jóge ñëw di jaayante pour keneen ku wuteek moom Seydina Nu'man ne ko hé man ma nekk ko feebal ci fii taatillah ci ci topp yàlla moo ma gënal fopp ma nekk koo xamante ne nii ku am kàttan laa ci mooy yàlla te nag du ma bëtt benn benn benn benn orma duma ko bëtt man waa ji yónnee ci Yazid loolu ne lii wa fi xewa ah, monsieur le gouverneur de nii la réagir te dëkk baa ngi tas nag te dëkk baa ngi tas mu woo benn waayam buñ naan sarjun mawlan lahu yazid mu daldi ci waxtaan ak moom ci mbir mi mu ne ko gisuma kenn koo xam ne moo mën a régler kuufa kudul ubaydillah ibn ziyad ibn abi wala ibn abi sufyan ubaydillah daal ibn ziyad laa xam ne moom moo ko mën a régler ah. moo ne woon le gouverneur à basra Yazid sax da ko naroon a folli jële ko fa parce que da ko mere woon lool waaye bi ko waa ji waxee lool mu bind ko ne ko nag boole gërëm naa la reconduire naa la ci say fonction nekkul sama baay génn na àddina nekkul sama baay génn na àddina man dama lay destituer li dox suñu sama digganteeg yow waaye confirmer naa la fa ma la teg di Basra waaye booleel naa la ci Kuufa te nag mu ne ko na nga gaaw nu mu gën a gaawe na dem kuufa kooku la nga xam ne moom lañuy jaayanteel di muslim ibn aqil boo ko tegee loxo na ko faat nu mu gën a gaawe ba léegi ñu ngi ci riwaay ad-Duhni bi nga xam ne al imaam ibn Jarir moo ko indi mu jaar ci Seydina Muhammadul Baqir bi sanadin wa sanaduhu fiihi da'f léegi foofu la ñemoon mooy mais Ubaydillah léegi bi mu jotee lettre de créance ngeen koy wax xawma ci wàllu diplomatie yoo xam ne ñoo koy établir ci ces nouveaux euh, ces nouvelles fonctions kuufa gi ñu ko booleel ak Basra gi mu yoroon ana la doxale mission bi mu ne fa aqbala riwaaya bi kan la wax mooy nettali Seydina Muhammadul Baqir radiyallahu anhu mu ne fa aqbala ubayd ubaydullah ibnu ziyaadin fi wujuuhi ahli albasrati xatta qadima alkuufata mutalasima ubaydillah li mu def dafa nu mu gën a gaawe lu jóge basra basra jóge fa nu mu gën a gaawe ilal kuufa mutalathima hein mais du moom rekk dem de fii wujuhi ahlil basra mu ànd ak une forte délégation ci waa basra xatta qadimal koofata mutalathima mu daldi dafa mutalathim mooy genre non seulement muur sa bopp bi enturbané mais sa kanam gi tamit nga xam ne sa bët yeey feeñ waaw léegi xam nga loolu bu rombee war ñëw ànd ak délégation li ñëw fala yamurru ala ahadin fa yusallima illa qaala lahu ahlul majlisi alayka salaamu yabna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yadunnuunahu al-Husayn ibn Ali qadima alayhim radiyallahu anhuma defee lool mu ne doonuloon romb nag benn mbooloo a ànd ak délégation mel noonu ñu xam ni kilifa gaañ yi mais nit mooy xamuñ kan la mbooloo mum romb ñu naan ko aleyka salaam bu nuyoowee ñu naan ko yal na jàmm nekk ci yow yow doomi rasulillah di ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadunnuunahu al xusayn ibn ali qadima ku ci nekk fu mu romb ñu jàpp ne a ah, ki ki ki Muslim ibn Aqil doon jëlal jaayante gi muy Seydina al-Husayn moo agsi ibn Ali agsi na radiyallahu anhuma mu ne fa lamma nazala Ubaydullah al-Qasr al-Qasr da'a mawlan lahu fa dafa ilayhi thalathata alaafi dirham bi mu agsee bi mu def dafa bi mu agsee ci pale bi pale du gouverneur mooy Seydina Nu'man ibn Bashir après day ñëw wan ko ne yow kii Yazid ci boppam lettre ma ngi cacheté buy wane ne qad asa qad qad azalak mooy jëlee na fi waaw mu xam ne bon lii c'est authentique moom mu dox mu mu dox yoonam waaw pare génn pale bi dem bon <laughs> moom fii moom mooy nekkatul kii bi jiiteetul dem na Ubaydillah léegi mu ngi nii c'est cacheté jeex na moom bi mu agsee nag dafa woo benn mawlaawam muy koo xam ne mooy sang ci moom dal di koy jox thalathata alaafi dirham jox ko trois mille dirham ci yey dërëm waxoon nañ la du dërëmi Sénégal yi de ah parce que diinaar moo doon côté or bi dirham mooy côté xaalis liñ naan ba xaalis comme ñu naan l'argent non mooy waaw mooy argent pur lañ doon tëgg def ko pièce loolu dirham lu toll noonu mu def ko salaasatu alaafi dirham fa qaala mu ne ko mooy Ubaydillah mu ngi mu ngi mu ngi commencé nag la première chose bi muy def mooy fexe xam comme li ko Yazid wax ay na muslimum na fan la nekk fan lañ koy jaayanteeg moom fii moom mu ngi door a ñëw mën na ko idhab jox ko thalathata alaafi dirham ne ko idhab hatta tas'ala an ar-rajul alladhi yubayi'uhu ahlul kufa fadkhul wa a'limhu annaka min ahli Himsa wadfa ilayhi al-maala waaw mu ne ko xam nga nooy def jëlal alal ji fexeel nga xool ba trouver ki nga xam ne moom la nit ñi waa ahlu waa Kuufa di jaayanteel fexeel nga xam koo ko le fexeel ñu ñu tegtal la ba ci moom buñ la tegtalee nga xam lieu bi nekk fi mu nekk fadxul alay duggal ci moom fexeel ba ba ba dem ci moom nga yëgal ko ne ko yow ci waa Hims nga jóge ci ñoom nga bokk waa Hims muy ville bu mag boobu la nekk ca Syrie l'actualité oblige moom la gaay naan Homs Hims hmm? ci geeru siri bi dañ koy dégg Homs la bataille de Homs ak yooyu mooy Hims mu ne ko nee ko ci moom nga jóge ci foofu nga bokk nga jox ko alal ji ne ko yow même li ngay bokk ci waa parce que loolu ab ñaaru atu la mooy ne <laughs> waa ji bu waxee lii kiy jaayante mooy Muslim ibn Aqil danaan kon mbir mi non seulement kon waa Kuufa ànduñu ci meneen ndeke même ña jege ña jege pouvoir bi sax ca Syrie di waa Homs waa Hims bokk même ñoom ndekete am na ñoo xam ne ci ñoom d'accorduñ ci ne Yazid mooy xalifa ci waa Sham lii lépp plan la bu Ubaydillah teg ngir def li ko Yazid wax ne ko boo tegee loxo muslimum na aqil rek nanga ko liquide nanga ko faat radiyallahu anhuma ah, waa ji mu ne falam yazalil mawla yatalattafu ala dal xatta dalluhu ala shaykhin yalil bay'a fa dakara lahu amra waaw waa ji di laaj di laaj di laaj ba nga xam ne mais nag ak yatalattaf waaw di ndànku tamit di laaj laaj yoo xam ne daal ngir daal vraiment nañ ko tegtal rek moom daal li mu bëgg li mu bëgg daal waa ji di neex di neexal nit ñi di kii ba ba fexe daal ne nañ ko tegtal daal ndax gars yi dañuy xam ne kii nii de toute façon il n'est pas d'ici wa il est un peu louche mais mu fexe bañ tegtal ko ci ki nga xamante ne ni mooy góor gi nga xam ne moom daanaka boo agsee ci moom ah daal di ngay agsi daanaka ci muslim ibn aqil mu daal di koy tuddal mbir mi ne ko man daal lii laa moom a tax a jóg Hims laa bokk ci waa Hims laa bokk damaa ñëwoon nag alal jii laa indaale ngir jaayanteeg ki nga xam ne mooy muslim ibn aqil ndax man al Husayn ibn Ali laa lañ d'accord d'accorduñu ki nga xam ne mooy Yazid waaw léegi nag góor gi ne kontaan ci bi mu déggee mu wax mu ne ko laqad sarrani id hadaaka allah wa sa'ani anna amrana yastahkim mu ne ko bég naa lool bi la buur yàlla gindee ba nga agsi ci ñun ba nga agsi fii ngir jaayante waaye nag mbir yi daal liñ naan soow mi daal liy ñuul ci soow bi mooy ne suñu mbir mii il n'est aussi mooy stable gu la waaw mooy ne ñu ngi ci tànk yi waaye nag àggagul fi nga xam ne moom lañ bëgg mu àgg anna amrana lam yastahkim après nag mu daal di koy dugal ci muslimam na aqil waa ji ñëw jaayanteeg moom jox ko alal ji ci saase mu génn dem ci ubaydillah daal di koy nettali mbir mi waaw waaw Ah. comme que nag <laughs> comme affaire yi bim demee noonu des fois muslimu na aqil pour des raisons de sécurité radiyallahu da doon da doon da doon da doon da doon changer ay ay ay ay fim dal parce que c'est pas parce que Kuufa kese la te Kuufa sax kan moo leen ne Kuufa waa Kuufa yépp ànd nañ ci mbir mi c'est sûr que dina am ñoo xam ne moom régime bi fi nekk moom lañuy àndal kon nag nekk benn kër kese c'est pas sûr moo tax dañ doon toxu léeg-léeg ñu nekk fii léeg-léeg ñu nekk feneen pour bu doon <laughs> Euh, ixbaariyaat yeeg gaa yooyu muxaabaraat yi boobu <laughs> agent agent secret yi wala agent kii ñu man leena ñu man leena di njuuy des fois bi nag euh, bi nga xam ne ci la nekk ci kër haani benn waaye bu ñu naan ci kilifaay waa kuufa yi ku ñu naan haani ibn urwa almuraadi euh, ubaydillah waa ji ñëw na wax ko ni mu demee Euh, mu ne waa Kuufa kilifa yi parce que comme que moom lañ fal léegi mu agsi mooy même bu nee d'accord ñu dina am ñoo xam ne le nouveau gouverneur dina am ñu ko accueillir bi mu leen accueillir ci pale bi accueillir kilifaay dëkk bi te tamit nekkul ku leen réere Basra sorewut te moom xam na Kuufa nga xam ne kilifa yi fi nekk Ubaydillah ne ki bi mu gisee ñépp ñëw teew mais comme que gars yi Ubaydillah gis nañ ne am Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu jëli nañ ko fi kon li tax ñun di fi Ubaydillah il faut être prudent xelluwul ñun ñépp ñu bañ ñëw mais nañ dem Ubaydillah jekki xool ne mais maa baalu Haani ibn Urwa mais lan mooy euh, lam nii mais Haani ibn Urwa kilifa gu toll ni moom bokk ci yéen lan moo tax dikkalu moom gisuma ko bokkul ci seen délégation bi am beneen kilifa ci waa euh, Kuufa naan Muhammad ibn al-Ash'ath daal di génn ànd kilifa ci waa Kuufa ba agsi ci kër Haani ibn Urwa boobale te Haani ibn Urwa mii moom mii këram la waa ji ñëwoon sànq këram la fekk moom mii la waa ji Ubaydillah yónni woon ne ko fexeel ba ba trouver fan la ki ñuy jaayanteel nekk kër Haani ibn Urwa mii la woon mais Ubaydillah il fait semblant mooy bon <laughs> mooy da ngay xam toog am na lu ko tax a jóg te politicien la bul foog ne renseignements généraux yi gaa yooyu bu ñëwee wala ñi enquêteurs yi dañ lay wax li ñu xam dañuy mel ni xamuñu la xew suivre nañ lay ati at ba xam lu bari ci sa programme ak li ngay def mais bu ñëwee ils font semblant comme si masuñu laa xamal dara naan la mais euh, tu travailles où alors que wala vous travaillez wu alors que xam nañ fa ngay liggéey ban heure ngay xëy ak ban heure ngay wàcc loolu lépp xam nañ ko. boo wàccee fa ngay jaar bu dee am na fooy jaar yooyu yëpp parce que dañ lay suivre léegi nag bu ñëwee naan la bon dañuy mel ni xamuñu la mais yow est-ce que vous travaillez sax da ngay liggéey mu waaw fan liggéey yooyu yëpp ngay wax ñuy bind nga naan ñii bon ñu ngi may door a xam béykat xam nañu mbir yëpp boo yàgg laata ñu yàgg si Ubaydillah nag loolu lay def nii mawlaawam bi mu yónni ki mu yónni woon ne ko fexeel jox ko xaalis bi. trouver ne waa ja ñuy jaayanteel instant bi kër haani ibn Urwa al-Muradi la ne waaw bi mu ñëwee gaa yi di kilifa yi ñëw mu gis ne gisu ko ci mu mel ni daal xamul li xew mu ne waa lan moo tax moom dikkalu ma gisuma ko ci mbooloo mi kenn ci ñoom di Muhammad ibn al-Ash'ath daal di génn ànd ak kilifaay waa Kuufa yi dem ba ci buntu këram ñu ne ko inna al amira qad dhakaraka wastabtaak fantaliq ilayhi fa rakiba ma'ahum hatta dakhala ala ibn ziyad waaw xam ne ci ñu ànd ñu ne ko biñ agsee kilifaay kuufa yi àndoon muhammad ibn al ñu ne ah yow haani de xamal ne inna al amira mooy suñu njiit mooy gouverneur bu bees bi kat istabtaaka mooy toog na di la xaar mais gisu la mooy gisu la ci mbooloo yi te tudd na la kon nag ñëwal ñëwal ñu dem ci moom ngir nga mën a nuyoog moom mu gis la ndax mu ngi lay laaj mu daal liy war ak ñoom ba ñu agsi ci Ubaydillah fekk fa mbooloo mii les juges ñu nga fa woon ak ñooñu euh, léegi nag bi mu agsee mu nuyoo mu ne ko yow haani ana Muslim ibn Aqil mu ne ko noo xaw ma xaw ma fan la nekk mu def signe comme yónni woon mooy mawlaawam ba mu yónni woon moom Ubaydillah ne ko fexeel nga trouver fan la nekk bi mu génnee waa ji génn gis góor gi haani haani xool waa ji muy la même personne bi nga xam ne moo fa ñëwoon doon jaayante ne ko woon man ci waa Hims laa bokk mu xam ne kon li mu ne xamul fu muslimum naqil nekk te këram la nekk problème am na ndax kii nii kon mu ngi door a découvrir ne kon kii Ubaydillah moo ko yónni woon waaw bi mu génnee rek fa lamma raahu suqita fi yaday mooy ay mu mu mu mooy mbiram yépp yàqu mooy ne euh, mooy rek mooy buñ la buñ la découvrir loo xam ne da nga ko doon nëbb am ku ñëw feeñal la mu xam ne amatul plan leneen waaw ba léegi nag mu fexe ngir ut lay parce que xam na ne <laughs> mu ne ayyuha al amir wallahi ma da'awtuhu ila manzili walakinahu jaa fa taraxa nafsahu aley mu ne ko ayyuhal amir léegi nag muy ut ngànt moom Haani ibn Urwa moom Haani ibn Urwa al-Muraadi mu ne ko ah yow monsieur le gouverneur ayyuhal amir wallahi ma da'awtuhu ila manzili xam na ne waa ji mu génnee rek mooy jeex na mooy day xam ne ah kii kon ah, mu ne ko nag defal ndànk maa ngi wat ci yàlla ne woowuma ko sama kër de waaye li am moom moo ñëwal boppam ci sama kër comme ko xam ne ne man ci kilifa yi laa mu ñëw dal ci man taman wa ko woon a génne nag waaw muslim ibn aqil radiyallahu anhuma dafa ñëw sama kër présenté wu sama kër ngir ma dalal ko manuma ko woon génne waaye neewu ma ko kaay sama kër Ubaydillah ne ko ittinii bihi mu ne ko ittinii bi demal léegi nga indil ma ko bi nga xamante ni ci la demee noonu bi mu ko ne indil demal nga indil ma ko ah mu xaw a hésité waaw mooy daal jógul def ci saase mais muy hésité mu ne mu ne ko jege si leen ma ko gaar bii indi ko fastadnaahu fa adnawhu maa ñu indi ko waaw fa darabahu bil qadib mu jël aw yat wum yoroon la ko dóor tël waaw ne nañ leen ko tëj tëj leen ko bi nga xam ne nag ci la xew-xew bi waa Kuufa mooy mbokkam moom Haani ibn Urwa yëg mbir mi ñoom ñépp ñu bëbb waaw ñu bëbb ñoom ñépp ñëw ci buntu palais bi ci buntu gouvernance fi gouverneur dëkk ndax seen kilifa lañ dégg ne dañ koo jàpp dañ koo tëj bi nga xam ne ci la Ubaydullah dégg nit ñu bari ñi ak mbooloo yi yuuxu yi ci ci bunt bi mu wax juge bi fekk Shurayh moo fa doon juge mun Shurayh al qaadi mu ne ko tee ngaa génn wax ak ñi yëgal leen ne man tëjuma ko ngir faat ko war dara non non man Ubaydullah non dama ko parce que sama interrogation yi laa pareegul lool moo tax dañu ko gardeegul pour des raisons d'enquête waaw inni innama xabastuhu li astaxbirahu an xabari muslim wala ba'sa alayya minni man damaa bëgg rek laaj ko yëgal leen ne damaa damaa am rek lu ma koy laaj du dugal kaso lañ ko defaat kaso noonu non dugaluñ ko fa ngir nafa dee dama ko denculu téye ko mooy liñ naan garde à vue la nekk voilà pour ñu poser ko ay question waaw mais amul wala basa alayhi min ni amul benn mettit wala lu lu lu lu lu ñuy tiit luy jóge ci man di ko dal non non non c'est juste pour des raisons d'enquête après dama koy bàyyi mu dem yoonam damaa bëgg xam rek quelques information comme que damay door a ñëw ñu may door a fal ma dégg ne am na ko ñuy jaayanteel mu bëgg xam kooku ñuy jaayanteel mooy kan ak ay mbiram fan la ne looloo tax ma woo ko après dama koy bàyyi mu dem looloo tax ma téye ko ah bi juge bi ñuy wax leen lool gaa yi daal di dem na ah, bu dee lool la après kon mooy en tout cas suñu kilifa dina dellu si waaw ah. bi nga xam ne ci la muslimum naaqil yëg affaire boobu mu daldi woote ñu bari daldi koy wut euh, daldi koy daldi koy fekk si waaw ñu bari daldi koy fekk si ñi nga xam ne ñoo jaayante woon ak ñoom ñu ëpp ñooñ foofu ay presque quarante mille ñu ngi ba léegi ci nettali imaam tabari bi jaar ci ad-Duhni te mu ne mu ngi ko jële ci Muhammadu ibn Muhammadul Baqir ibn Ali ibn al-Husayn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' wa fi sanadihi da'f ci sanad bi am nag faiblesse eh, bi nga xam ne ci la Muslim ibn Aqil yëg mbir mi mu woote woolu ñi nga xam ne ñoo jaayante moom nit ñu bari ñëw ci waa Kuufa mu daldi war ah ba agsi fi nga xamante ne nii mooy fa nga xam ne fa lañ denc ki nga xam ne mooy muslim mu mooy Hani ibn Urwa parce que mais muslim ibn Aqil dana du yoon pourquoi ñu jàpp ko ci loolu ndax man kon man laa génn nit ñépp ñi jaayante moom génn ñu ñëw ba ci buntu gouverneur ba waaye nag biñ defee lool Ubaydillah comme que fin politicien la mu ne ni may def mu woolu kilifaay kuufa yi chef de tribu yi ñooñu woolu leen bañ ñëw mu ne mu wax ak ñoom ni leen parce que dafa yebal ci ñoom ñu dem ñëw fa jamaahum indahu fil qasr fexe ba dajale leen ci palais bi ñu ñëw mu ne leen fexe leen yéen yéenay kilifaay dëkk bi fa amara kulla waxidin minhum an yushrifa ala ashiratihi fa yaruddahum ne leen yéen yéenay kilifaay dëkk bi dangeen di toog fitna di fi xew ñii ngeen xam ne yéena leen yilif fees dell nii ci biti te wax naa leen li ma li tax ma téye Haani ibn Urwa teewu ko ngir faat ko dama bëggoon rekk laaj koy question concernant Muslim mi nga xam ne moo génne ibn Aqil mi ma doon laaj ay mbiram ndeke dajale na nit ñi bañ nekk noonu seen yéen ñi ngeen xam ne yéen a njabooti yéene leen jaboote dem leen ku nekk ci mbooloo ma ca ñoom ñi ngeen xam ne yéene leen yilif nga wax ak ñoom ñu dellu seen kër yi waaw bu doon ci wolof yoonu jàmm soriwul wax leen ñu dellu fii amul dara lu garaaw lu fi xew waaw ah, gaa yi daal di dem fa kallamuhum ku nekk dem ca mbooloo ya ne ca biti kilifa yi ñëw wax ak ku nekk ñu nga yilif gaa yi commencé dem seen yoon rocceeku di dem parce que seen kilifa wax na leen man ngeen a dellu dara garaawul mu ne fa amsa muslimun wa laysa ma'ahu illa adadun min minhum ba mu nee foofu falañ ne ba ngoon gaay di dem di rocceeku parce que seen kilifa yaa ngi leen di wax Ubaydillah fexe na leena wax na leen leen leen fii waxtaan leen ak ñoom ñu dellu fii dara xew fii yëpp jaru ñoom ñu wax ak seeni mbokk ku nekk di dem ba bu ba ngoon jotee muslim ibn aqil radiyallahu anhuma li ko desee ci ay ña fa ña nekk ak moom ñu néew a néew bi mu guddee daanaka sax ña ña ci desoon dem nañ parce que lu ñu fiy defati guddi na kii na ñu dem seen yoon finalement lam def mooy mu mujj moom rek nekk fa ci gulëndëm gi xamatul nag ni muy def mooy ana fan lay dem xam ne moo ko fatoon di Haani ibn Urwa tëj nañu ko al ñi nga xam ne woowoon na leen milliers de personnes yi fi ñëwoon fii ngir ñu xeex injustice boobu ñu ko jàpp seeni kilifa ñëw nañu Ubaydillah fexe na le nouveau gouverneur wax ak ñoom bam bam delloo leen ku nekk ñibbi nga moom rekk mu ne fi mu tumuraanke lool ci dëkk bi léegi nag muy wër ba dikkal benn këru buntu benn femme ne ko man de daal di yëglu ne damaa bëggoon ku ma may ma naan ndaw si daal di koy may fastamarra qaa'ima mu taxaw foofu bi mu ko mayee mu naan ba pare mu taxaw ndaw si ne ko mais mère bi ne ko mais yaa abdallah innaka murtab fama sha'nuk ne ko mais yow ci lëndëm gi mais yow mooy dafa ne moom daa bëggoon ko may mu naan ñu may ko naan mu taxaw doonu rek ci bunt bi mu ne ko yow jaamub yàlla bi ñoom ku ñu xamul woon nag noonu lañ lay wax waaw ñoom du ñu noon wax machin yaa machin wala non déedéet yaa abdallah yow jaamub yàlla bi innaka murtaab yow de daa mel nii da ngay déngi déngi mooy xamoo foo jëm mutahayyir dafa mel ni dangaa tumuranke de fa ma sha'nuk mais mooy sa problème mu ne ko man maay muslim ibn aqil mu ne ko man maay Muslim ibn Aqil fa hal indaka ma'wa est-ce que rek am nga benn néeg ci sa kër gi foo ma man foo xam ne mën naa fee nekk rek ba suba mu ne ko waaw duggal mu ne bi mu duggee fekk moom <laughs> waa ji ndaw si doom ji doomu ndaw si ko ci euh, mère bi ko fat moom dafa bokk ci mawaali Muhammad ibn al-Ash'as nga ne ma koy Muhammad ibn al-Ash'as ma ne ko tudd nañ ko lee bi Ubaydillah dajalee kilifaay Kuufa yi xool gis ne gisu fi Haani ibn ne mais man gisuma ko lan moo xew lu tax gisuma ko Muhammad ibn Ash'as mii moo génnoon ànd ak kilifa lenn ci kilifaay Kuufa yi dem ba buntu këram ne ko kat ah monsieur le gouverneur kat mu ngi lay laaj nga Ubaydillah nee na gisagula kon nag génneel ñu dem waaw ndeke doomu meer bi nag ci mawaali yi ibn al-Ash'as yii lañu mooy ñi nga xam ne moo leen yilifoon ndeke doomu meer bi ak ñoom ci la bokkoon fantalaqa ilayhi Muhammad ibn al-Ash'as fantalaqa ila Muhammad ibn al fa axbara mu daal di dem ci Muhammad ibn al-Ash'ath daal di koy yëgal li xew ne ko mooy booy doomu meer bi ne ko nag suñu kër am na ndeke Muslim ibn Aqil ku ñu naan Muslim ibn Aqil mi ñuy fiy tudd mu ngi sama yaay moo ko fat waaw moom daal ñoom yëguñ li xew dañu jekki rek falam yufja muslimun illa wa daaru qad uxiita biha waaw dafa jekk rek kër gi fees tel mooy ah les gàrdu gardes ak police naan bu doon tay ñu naan polis ñi nga xam ne mooy yu nguur gi agsi nañ yu Ubaydillah monsieur le gouverneur agsi nañu wër kër gi ngir ki ñu doon seet ndeke mu ngi fii waaw moom miñ bàyyi woon ci biti nit ñi waroon ko ci guddi gi ndeke fii lu daw si làqu ni mujj muy jéem a xare ak ñoom di xeex ak ñoom waaye dañ koo mujj jàpp yóbbu ko ci palais bi ci Ubaydillah summa qatalahu wa qatala Haani ibn Arwa wa salabahuma waaw mu mu mu dog baat ci mu mu daal di koy faat ci saase mu daal di koy faat faat ki nga xamante ne nii mooy Haani ibn Arwa mooy mu faat leen ñoom ñaari ñépp ba pare nag fa salabahuma mu daal di leen liñ naan mooy mooy ñu crucifier leen mooy ñu daaj leen dañ leen a dañ leen a dañ leen daaj mu daaj leen waaw ñu daal di leen pendre biñ leen pendree nag ñoom ñaar ngir ñu nekk lan <laughs> ibratan li ma ne tabar <laughs> képp koo xam ne bi nga yeewu nga yeewoo ci ñii mooy c'est comme ça que <laughs> koo xam ne da ngay jéem a bañ bañ loog sama autorité ñun suñu autorité na nga leer ne Ubaydillah man la gouverneur nii laa lay def yéen ñi doon jaayanteeg Muslim ibn Aqil xool leen mu ngi nii qad qataltuhu ka ka ko fatoon di haani ibnu urwa qad qataltuhu tamit wa salab wa salabtuhuma wa salabahuma te tamit pendre naa leen eh, boo seetloo dirigeant yi nii noonu lañ doon mooy eh, nii lañ doon parce que nii lañ doon doxal xam nga eh, quelques années après Hajjaj ibn Yusuf c'est pareil loolu la def bi mu ñëwee Irak foofu def li mu ne daal di wax yow mooy dañuy ñëw force la ñuy accès dañuy rey di ii euh, rey lu bari bi ñu naan inni qad ra'aytu ru'usan qad aynat wa haana waqtu qitaafuha wa inni la saahibuha mu ne inni man ra'aytu ru'usan qad ay naat moom Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ne woon un des dirigeants yu yu yu yu uma yu banu Umayya yi ci xilaa xilaafa ñoom uh, Abdul Malik ak ñooñu mu ne inni man ra'aytu mooy rek xam nga ñoom ñoo faat Euh, moom Hajjaaj ibn Yuusuf moo faat ñoom say euh, moom Abdullah ibn Zubayr comme ni ñu ko gise woon ba sayyidatu Asmaa doon wax ak moom meroon mu naan inni man mooy par la force de lan glaive ngeen koy wax lañuy ñëwee pour terroriser gars yi tiital leen ba gis ngeen ku fi yëngu c'est comme ça qu'on va nous te man ra'aytu gis naa ru'usan ay ay ay bopp yoo xam ne xat ay naat ñor nañu bopp yu ñor xomm ni ay fruits yu ñor ci seen garab mel ni pomme yu ñor ak i orange ak i ak i poire waxaana jot na nag waxtu xitaafuha euh, heure huit bopp yu ñor yooyu jot na wa an wa inni la saaxibuha ta man maay borom man maa koy witt man xajjaajum nu yuusu ku fi def dara gis nga ñi ma rey nii noonu laa leen di def bu ko defee mooy dañuy dugalu tiitaange ci biir nit ñi waaw la kàccoor ba doon wax rek pour est-ce que njiit yi li gën mooy waaye ñiiw ko ci jiitu fuuf daa ñëw rek di waxaat loolu est-ce que jiit dañ ko war a bëgg aimer ko wala boog ñu craindre ko ñu tiit ko mu ne nañ ko craindre moo gën da nekk koo xam ne dañ lay ragal bu la déggee rek di lox loolu moo gën mais xam nga lool loolu xawlu kadib la loolu xawlu kadib ñoom nag loolu lañ doon doxale loolu lañ doon doxale loolu lañ doon doxale mooy nii la Ubaydillah def <laughs> moo tax sur sur juun la <laughs> mu waxoon kee juumut mooy ne Ubaydillah daal xam na ne mën naa lijjanti foofu mooy mbir yi moom pare na ngir teg terreur boo xam ne gaa yépp ay tiit mu rey Seydina Muslim ibnu ibnu Aqil radiyallahu anhuma ki nga xam ne moo ko fatoon ca këram la ne woon muy Haani ibn Urwa al-Muradi ngir képp koo xam ne xam nga loolu lañ waxoon sànk ne noonu lañ def Abdallah ibn Zubayr Makka lañ ko faate pendre ko ci ci buntu dëkk bi pour ñépp di gis ne gis nga ñun képp koo xam ne day jéem a taxaw di contester notre pouvoir nii lañ lay def waaw waaw léegi biñ defee loolu Euh, Muslim ibn Aqil mii nag am na riwaaya yoo xam ne yu wuteeg bii yiñ la waxoon yu Abu Mikhnaf bi sanadin da'if dana keroog bi nga xamante ne nii ci lañuy faat Muslim ibn Aqil biñ koy waaye faat dafa ne dafa leen may leen ma dafa wax gouverneur bi Ubaydullah ne ko man nga maa may ma daldi def benn ndénkaane mu ne ko waaw mu xool ci mbooloo mi gis ko fa ginoon a jege muy Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ka fa ginoon a jege di doomu Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas di Umar ibn Sa'd dinañ gis ay mbiram moom ci kanam ay way kat moo gënoon baayam di Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas irmi fidaaka abi wa ummi moom mi baayam la yonent mi aleyhi salaatu wassalaam doon wax naan irmi sànnil keroog Uhud moo Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ne man di masuma dégg yonent mi aleyhi salaatu wassalaam hein lii Euh, dajale baayam ak yaayam benn nit ku dul ki nga xamante ni mooy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ngi wax irmi di ko jox flèche yi naan ko sànnil keroog Uhud fi daaka jënd naa la man alayhi salaatu wassalaam abi sama baay wa ummi waaye doomam jii de muy Umar ibn Sa'd haa jaarul ca tànki baayam mu gis ko Muslim ibn Aqil ne ko ah, moom ne ko kaay yow ma wax ak yow ndénkaane gi ngay def yow laa koy dénk ndax fii nii mbooloo mi yow yaa ma fi gën a jege yaa ma fi gën jege ci wàllu askan waaw yaa ma fi gën jege ci wàllu askan léegi nag mu ne ko e, mu ne ko anta aqrabu nnaasi minni rahiman ta'al usik fa axadahu mu daldi fa axada fa mu ne ko yow de anta aqrabu nnaasi minni rahima yow de yaa gën a jege ci man ak mbokkoo taal ñëwal uusik ma daal di lay def sama ndénkaane gi ma dese fa axadahu fi jaanibin min ad-daar wa awsaa bi an yursila ila al-Husayni radiyallahu anhu bi an yarji'a mu ne ko lan la ko dénk mooy parce en fait xam nga euh, euh, Muslim ibn Aqil bi ñu ñëwee ba gaay di jaayanteeg moom dafa am loo xam ne riwaaye bii nii biñ doon gis waxu ko euh, mooy bi mu gisee affaire yi dal dafa yónnee lettre Seydina al-Husayn ne ko boo jotee sama lettre comme nag ma ko waxe woon mooy man ngaa ñëw ndax fii fekk naa ñoom nañu waxoon ca lettre yi ak ñi ñu yónni woon noonu lañu mel ndax ñu jaayanteeg moom bari na te fii gisul lu dul ñoom ñépp Seydina al-Husayn la ñuy xaar radiyallahu anhu waaye entre loolu mooy jamono bi fi am Nu'man ibn Bashir newee bi daw li demee entre temps lii xew mooy ñëw fi ba faat ko bi mu koy waaja faat nag mu ne kon xaaral est man nga maa may ma def benn ndénkaane mu ne ko ah kay mu woo Umar ibn Sa'd daal di petoog moom ne ko yow yaa ma fi gën a jege ci mbokkoo waaw euh, mu ne ko nag li ma bëgg mooy yónneel ci al-Husayn ibn Ali ne ko bu mu yónni woon naa ko mooy mu ngi doon ñëw mu ngi woon ci yoon wi parce que yónni woon naa ko ne ko man ngaa ñëw nee ko yónni waatal ku dab ku ko ku ku dajeeg moom ne ko na dellu bu mu fi agsi bu mu ñëw kuufa parce que na mu demee woon mbir yi changé na entre temps waaw waaw ne irji nee na lii la ko mooy ci riwaaya bi nga xam ne mooy riwaaya bu al imaam ibn Saad bi nga xam ne e, moom lañ la doon wax ne la hoo hoo hoo hoo imaam ibn Saad bu jaxasewul woon affaire yi mooy bi mu jaxaseeg riwaaya imaam al-Waaqidi riwaaya e, ki Abu Mixnaf yeeg yeneen yu dëgër mu boole leen nee na lii ca foofu lii la wax nii lii la lii la ko wax lii la muslim wax ne Umar ibn Sa'd ka ngay yónni na wax lii Seydina al-Husayn radiyallahu anhu irji' bi ahlika wala yaghurrannaka ahlul Kuufa fa inna ahlul Kuufa qad kadhabuuk qad kadhabuuk wa kadhabuunii wa laysa li kaadhibin ra'y te riwaay yooyu yëpp dañu am problème tamit nee na textuellement lii la wax lii la Muslim ibn Aqil wa Umar ibn Sa'd ne ko ki ngay yónni ci al-Husayn nee ko na ko wax irja na dellu irja dellu bi ahlika ak sa njaboot gi nga nekkal Makka nar a ànd ak moom indi ko fii Kuufa dellul al bu fi ñëw wala yaghurrannaka ta nag bum la wor ahlul Kuufa lu la waa Kuufa waxati bu ko gëm mooy lii ma la wax moom bu la keneen nee garaawul ñëwal loolu noonu non muslim dafa juum rek wala yooyu wala lim néeréet buñ la lor ndax kat waa Kuufa en tout cas ña jaayante woon ak moom de weddi nañ mooy wax nañ wan nañ ma lu wuteeg lañ ma wax lañ ma waxoon ak lañ ma wanoon ba may door a agsi te tamit wax nañ la lu amul de te nag ki nga xam ne waxkatu lu amal la kooku amul benn avis bu jub mu muy wa laysa li kaadibin ray lii la muslim ibn aqil daal di wax umar ibn sa'd ibn abi waqaas laata ñu koy faat après lañ ko faat mook haani ibn urwa al muraadi daal di leen pendre ngir ñu nekk yeewuwaay ngir képp koo xam ne ku yeewu la noonu la ubaydillah daal di terroriser waa kuufa mooy est-ce mbir mi ndax laaj bi yëpp mooy kon waa Kuufa kon affaire bi dëgguwul woon ci ñoom dañ naan dëggu woon nañ ci ñoom kay dëggu woon nañ ci ñoom que ne d'accord ñu autorité ki nga xam ne mooy autorité yasi loolu dëggu woon nañu ci dëggu woon nañu ci bu baax bul fàtte ne Seydina Ali ibn Abi foofu la newoon Kuufa googu la newoon te fa lañ ko faate fa la ko xaariji bi faat fa la ko xaariji bi daal di faate fa la Seydina Xasan newoon bañ koy jaayanteeg moom fa la jóge yóbbaale njaboot géeg Seydina Xuseyn yëpp ñu dem Medina mooy ñoom amoon nañu cofeel gu rëy ci ñoom te tamit ñoom lañ bëggoon mu fal moo tax gis nga Seydina Xasan keroog bi mu joxee affaire bi am nañ euh, euh, ci ci partisan yi nekk foo Kuufa am nañu ko ci mere biñ naan ko yaa aaral mu'miniin yow mi nga xam ne yaa gàcceel way ngëm yàlla mu naan leen al aaru min minan naar waay waay aar mooy da ngeen man maa gàcceel maay gàcceel jullit way ngëm yàlla yi ak ngàcce de moo gën bu dee li ma def bàyyi xilaafa gi joxe ko loolu mooy ak ngàcc mooy gàcce gi loolu moo gën naar safara di di tàkk ci di continuer tàkk ci biir jullit ñi looloo ko gën man d'accord naa porter aarul mu'minin bu dee ne day jural nit ñi jàmm kon mooy gis nga ñooñu ñoom pare woon nañ le tout pour mooy dëggu na ci ñoom waaye. comme ni ko ñëpp xame la répression l'oppression tax nañu bari la ñu newoon ñu ba ko pour l'instant ba yenn yi duñu ko nangootee reconnaître ne man maa doon jàppale diw looloo tax Hadi ibn Urwa ne ah man de woowuma ko waaye moom moo ñëw sama kër tabanu ma koo génne mooy gis nga Ubaydillah ni mu ni mu ni mu ni mu changé affaire bi nii la changé affaire bi par la terreur waaw par la terreur moom Ubaydillah ibn Ziyad noonu la noonu la maintenir waa Kuufa ci sous l'autorité de Yazid moo tax nag ah ndax gaa yi parewuñ woon <laughs> mooy ñii lañu pare woon ngir faat faagaagal képp ku taxaw seen kanam bi jéem a am benn contesté booy def nii la leen leme sous son autorité nii la leen dugale ci autorité moom ki nga xam ne mooy Ubaydillah ibn Ziyad ñu faat Seydina Muslim ibn Aqil radiyallahu taala anhuma ardaahuma ba pare rey ka ko faxoon pendre leen ngir gaa yi man cee yeewu jànge ci ne ku fi def dara éy ku ma fi déggati mu naan day jaayante ku dul Yazid xamal ne nii ngay lañ lay la te yor force bi waaw <laughs> ñoo yor force bi waaw ñoo yor force bi ñoo yor autorité ñoo yor lépp léegi nag mbir mi nan la mujjee est-ce que Seydina al-Husayn moom yëpp euh, ki ñu ki Omar ibn Saad est-ce sax moom def na li ko li ko Muslim ibn Aqil dénk nii ne ko yónneel ndaw ci al-Husayn ndax mu ngi woon ci yoon wi ñun ñëwaguñ côté al-Husayn ndax mu génn. nan lay génne ñëwuñu ci dañoo ñëwoon ci muslim ibn aqil ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma côtéem lañ newoon dinañ ñëw après côté Seydina al-Husayn ibn Ali Makka nan la fa génne gisoon nañ ne doon na ci waxtaan ak Seydina Mawlana ibn Abbas léegi nan la fa génne ak nan la deme ak ci yoonam est-ce que daje naa ak ki mu Umar ibn Sa'd est-ce que sax yónnee na kenn wala déet ku koy aviser di ko yëgal ne ah bul agsi wala yu mel noonu